a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'd siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bi ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañu fi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam jóge fi nga xam ne mooy kada bi ala makka di dugg ci makka gisoon nañu keroog li ko seydina Usaama radiyallahu taala anhu doon laaj ayna nanzilu gadan ya rasuulallah sallallahu alayhi wasallama mu tontu ko ne ko wa hal taraka lana aqiilun min manzil am na ci beneen wa hal taraka lana aqiilun min rabaa est-ce que bàyyil nañu dara loo xamante ni fu ñu mën a dal la ndax moom moo doon noon mbir yi ci abu taalib mi nga xam ne moo mujjoon yoroon mbiru abdallah mi jur aleyhi salaatu wassalaam seydina ali seydina jaafar ak seydina um seydatuna umm haani bani abi taalibin kenn doon ci abu taalib ki yoo ko doon noon moo doon aqiil ak frère di taalib wa kaana mushrikayn ndax ñoom ay yéefar lañu woon ah mujj nag aqiil finalement mu jaayoon kër ba moo tax keroog alayhi salaatu wassalaam bi muy dem makka li mu wax dane manziluna inshaa allah ida fataxa allahu alxayfu xaytu taqaasamuu ala alkufri axrajahu alimaam muslim aydan huwa fi darajatu saxiixayn la am xadiis bi nii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne manziluna waaye fi nga xam ne moom lañuy dal ci xadiisu seydna abu hurayra inda al imaam al buxaari wa imaam muslim ibn al xajjaaj wa gayrihima mu ne ah, suñu daluwaay suba insha allah mooy fi nga xam ne mooy alxayf di xayfu bani kinaana fa nga xam ne fa lañu doon fa lañ dajaloo woon waa quraysh ba ñuy décréter embargo bi ci waa banu haashim ci jullit ñi ak waa banul muttalib gisoon nañ na aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci xadiisu seydina ibnu umar moom lañ mujj woon gis radiyallahu anhu mu doon nettali naka la aleyhi salaatu wassalaam jógee Kada daal di dugg si fi nga xamante ni mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima foofu ah imaam ibnu umar radiyallahu anhuma di abdallah seydina abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqbala yawm al-fath min a'la makka ala raahilatihi murdifan usaamata ibn zaydin wa ma'ahu Bilaal wa ma'ahu Usmaan ibn Talha min al-Hajaba mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog fatxu Makka dafa dëgmal si min ala Makka min bi ci destination mooy départ min bàyyee ko Makka ci kaw Makka di kada fa mu newoon waxoon nañ la keroog bi muy dugg gisoon nañ ci xadiis imaam Abdullah ibn Mughaffal bi ne da doon jàng li nga xam ne mooy suuratul fath wa yurajji'uha waaw doon jàng inna fatahna laka fathan mubinan di ko répété moom alayhi salaatu wassalaam daldi wàcce bopp bi ci suuf ci raaxila gim yéegoon ba daanaka sikkim mi di laal teg gi mu toogoon ci kaw warwaay kon mu ne keroog moom ibnu umar radiyallahu anhuma yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi supporté woon ki mu tegoon ci ginnaaw daaba gi mu waroon moo usaama ibn zeyd alxibbu ibn alxibbi radiyallahu anhuma wa ardaahuma waaye ak kan ak ki nga xam ne mu ne wa maahu bilaal mu ngi àndoon ak moom nag bilaal alxabashi seydina bilaal alqurashiyu mawlaahum radiyallahu anhu mu ne wa usmaan ibn talha min alxajaba ak ki nga xamante ne mooy Usmaan ibn Talha ñi nga xam ne ñoom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal Kaaba gi te ñoom ñii ñoo yoroon li nga xam ne waa kër Seydina Usmaan ibn Talha comme niñ ko gisoon ibn Abi Talha caabi Kaaba gi ñoom ñoo ko yoroon nee na ñoom ñii la àndaloon xatta anaaxa fil masjid ba ni nga xam ne ci lay agsee daldi yësal géléemam moom aleyhi salaatu wasalaam ci jàkke ji waaye waxoon nañ la ne bi mu yësalee noonu fa amara mu ne fa amarahu ba léegi buñ continuer xadiis bi mu ne fa amarahu aleyhi salaatu wasalaam daldi digal kan Uthman an yatiya bi miftaaxil beyt mu ne Seydina Uthman ibn Talha radiyallahu anhu jiitu woon nañu gisoon tarjamaam walillahi alhamdu wal minna bi ñuy gis islaamu Seydina Amr ibn al-Aas ak Seydina Xaalid ibn al-Walid Seydina Xaalid ibn al-Walid moom nii la àndaloon di Uthman ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu anil jamii mu ne ko nag yonent bi alei satu bi mu àggee ci ba yësal gëléemam nit ñeen ko daal fes del mu ne Seydina Usmaan demal indil ma caabi kaaba ji ndax ñoom ñoo seen famille ñoo ko doon denc ñoo doon yor kaaba caabi kaaba gi ñoo ko doon yor waxoon nañ la bi ñuy def tarjamaam këne nettali bi naan moom seydna Usmaan radiyallahu anhu ibn Talha dafa masoon a jote dàqoon yonent mi alayhi salaatu salaam bousculé woon ko ngir mu bañoon dugg ci Kaaba gi bam newee Quraysh bam ne ko amaana bés dina ñëw sama boroom teg ko sama loxo ma xool ku ma neex laa koy teg ci loxo kene keroog fatxu Makka nii dafa woolu Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu mu ñëw mu wax ko loolu mu fàttale ko lan la nga xam ne waxoon nag ko mu jox ko caaba gi caabi gi mu fàttali ko loolu lële daldi koy delloo mu tuub keroog loolu waxoon nañ ne loolu dëgërul ndax Seydina Usmaan ibn Talha avant fathu Makka la gàddaay ci yonent bi alayhi salaam ak Seydina Xaalid ibn al-Walid moom ci fathu Makka yonent bi alayhi salaam la àndal jóge Medina di ñëw kon du foofu la tuube te gisoon nañ ne xadiis boobale dafa amoon sax problème ci càllale yi waaw léegi mu ne ko kon demal indil ma caabi kaaba gi waaye buñ taxawee fii gisoon nañu riwaaye seydna abdullah ibn abbas ba léegi nekk ci euh, saxiixu imaamul buxaari raxmatullah alayhi na euh, naka noonu xadiis bi mu ngi ci Muwatta imaam ad-Daaraqutni tamit daal dina koy solo euh, naka noonu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi dina ñëw tamit imaam ibn Ishaq ay version wa dañu bëgg comme que fii lañ daangeloon bii paase ñu jël waxoon nañu ne seydina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neewoon na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lamma qadima makka aba an yadxula al bayta wa fiiha al aaliha ko yonent bi aleyhi wasalaam dafa bañoon dugg ci kaaba gi fekk yàlla yaa nga seen yàlla yu caaxaan yooyu ñuy jaamoo nga fa léegi fa amar biha fa uxrijat mu digale nañu génne yàlla yooyu fa uxrija suuratu ibrahima wa ismail alayhima salaatu wassalaam fi aydihima min al azlam ñu ngi yoroon seen azlam yooyu ñu def comme genre pilo face xayrun wa shar bu ñu waree voyage wala dugg ci benn mbir ñu def leen daldi leen nataal ñu daal ku nekk téye loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne qaatalahumullah laqad alimu mastaqsama biha qat yal na leen yàlla rëbb ñi def lii rek muy kuffaar yi ko defoon nataal leen nii xam nañu ne ñii masuñoo def lii mukk mukk masuñoo jouer lii ñuy def waaw ah léegi léegi ñaata ci seen yàllaay caaxaan yi lañ fa defoon seydna euh, abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu imaamul buxaari raxmatullahi alayhi dafa soloo ci moom xadis boo xam ne ci moom ci seydna abdullah ibn abbas non ibn ci la jële mu ne daxala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam makkata wa xawla albeyti sittuuna wa talaatamiati sittuuna wa talaatamiati nusub waaw mu ne keroog yonent mi salaam dugg na makka keroog bi muy ubbi makka noonu mu ne ta wa xawlal bayti autour de de la Kaaba sittuuna wa salaasu mi'ati nusub sittuuna wa salaasu mi'a ci ay yàlla yu caaxaan yuñ teg yoo xam ne dañ koo samp ngir di leen jaamu yunsabu lil ubaada min duunillah yu ñu samp yoo xam ne trois cent soixante ci yooyu mu wër kaaba gi hmm? maa la ko wax moom la fekk waa Quraysh wërale ko kaaba gi léegi nag bam demee noonu nag lan la def moom alayhi salaatu wassalaam fa ja'ala yat'unuha bi'uudin fi yadihi mu daal di jël ab bant bu mu yoroon moom aleyhi salaatu wasalaam di leen yi par leen jaam bu ñëwee ba tiim ci benn puus koog yat am na yoo xam ne dañ ne riwaay yoo xam da leen di jubbal bant bi rek ñu commencé di wadd mu tegoon ci di wax naan jaa alxaq jaa digg na alxaq li nga xam ne mooy dëgg wa zahaqa dem na te fàggu na albaatilu neen caaxaan waaw ci xadiisu seyna abu hurayra nekk ci imaamu muslim ibn alxajjaaj raxmatullah yi mu ne moom fa ja'ala yat'anu fi aynayhi bi ci xaws boobu nee na ci bët yi la doon diir fii mooy yàlla yi bu ñu leen représenter statue bu taxaw fi bët yi féete foofu la doon teg di di di jam ñuy wadd waaw ñuy wadd ba mu jógi mu naan jaa alxaq kon dëkk dikk na dëgg dikk na wa naax na saay te dem na albaatilu caaxaan waaw jaa alxaq dëkk digg na wamaa yubdil baatilu dëkk caaxaan nag dootu fi tàmbali dootul commencé waat wamaa yu'id te du fi dellu waaw mooy tey moom ci lañuy setale Quray eh, kaabatul musharrafa ci awsaan yi nga xamante ne ak ansaab yeeg azlam yeeg caaxaan yoo yële waa Quraysh doon jaamu muy idol yeeg seen yàllaay caaxaan yoo yële waaw ah. léegi buñ taxawandee noonu ñu ñëw ci riwaaya imaam Ibn Isaaq mu ñuy wax keroog alayhi salaatu wassalaam nam na dugge foofu dinañ ñëwaat ci riwaaye ba léegi bu bi mu nee Seydina Kaab eh, Usmaan ibn Talha demal indil ma caabi ji dinañ ñëw ci yooyu waaye nañ xool imaam ibn Isaaq imaamu ahli siyar wal maghaazi rahmatullah alayhi ana lan la wax mu ne moom imaam ibn Isaaq wa haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr mu ne wa haddathani te nettali na ma Muhammad ibn Jaafar sama sëriñ di Muhammad di doomi Jaafar ibn Zubayr Jaafar di doomi Zubayr an Ubaydillah ibn Abi Thawr mu jële ci Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah ibni abdillah di doomi abdillah abdullah boobu di doomu ko ñuy wax abu thawr waaw léegi an safiyata bint shayba mu jële ci ndaw suñu naan safiya di doomi shayba radiyallahu taala anha radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lamma nazala makkata watma anna an-naas xam ne ci la kaw makka noonu ndax dañ koy ci makka mooy fi mu ne woon kadaa loolu leen makka ndax Makka ni mu toll mais fii li tax ñuy wax mooy bi muy dugg si ci xaram bi mais ba mu àggee ndax buntu Makka kaden ca suuf fa Seydina Xaalid ibn Walid jaar ak moom kada ca kaw loolu lépp ci Makka la mooy porte yi nga xam ne fa ngay jaar pour accéder boo jógee ci kaw wala nga jóge ci suuf mu ne moom Sayyidatu Safiya bint Shayb radiyallahu anha anna rasulallahi kenn yonent bi alayhi kon bi mu dalee wàcc Makka ma anna naas nit ñi daal di dal mooy léegi nag xeex yi amoon jeex na waa Quraysh gisoon nañ lool daja woon nañu Seydina Xaalid ibn al-Walid am na tamit yonent bi alayhi salaatu ne woon ci lansaar yi dem leen uhsudu euh, awbaash Quraysh ña nga xam ne ñoo doon waajal waa Quraysh waajal seeni njaxas gisoon nañ nan lañ leen faagaagal léegi nag bi loolu lépp ba ñu dal mu ne xaraja salaatu wasalaam dafa génn xatta jaa al bayt ni muy ba ni muy dikkale al xaraam di al xaraam jàkkaay kaaba zaadaha llahu sharafa mu ne fa taafa biha sab'an ala raaxilatihi mu daldi wër def tawaaf wër kaaba gi juróom-ñaari yoon lépp nag bi mu koy def mu ngi ci kaw waruwaayam yastalimu rukna bi mihjanin fi yadihi mu ngi doon nuyoo ar rukn mu ar ruknul yamani ar ruknul aswad ar ruknul aswad fi nga xam ne fi la ci euh, mu ngi doon nuyu ci fi pierre noire nekk voilà bi mexjanin ak benn yat boo xam ne moom la yoroon fi yadihi ci loxoom mu ne fa lamma qada tawaafahu daa Usmaan ibn Talha bi nga xam ne ci la pare matal tawaafam ba juróom-ñaari mat daa ci la woo Usmaan ibn Talha seydina mu daldi woowu seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu fa axada minhu miftaax kaaba mu jël ci moom caabi Kaaba gi mais nan ko jële xam nga fii ni mu tënke nii mbir mi ginnaa yaatu nii loolu dinañ ci ñëw ci dinañ ci ñëwaat fi ñu taxawoon ci riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi léegi bu imaam Seydina Abdallah ibn Umar gis nañ ne radiyallahu anhu dane fa amarahu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu yësalee ànd ak Seydina Usaama Seydina Bilaal ak Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anil jamii bi ñu agsee ci jàkka ji daf ko digal ne ko demal nga indil ma euh, caabi ji fii nag riwaay imaam Ibn Sa'd bi dafa tënk xabaar yooyu waaw dinañ ci ñëw léegi nañ jeexal riwaay naa ibn Isxaaq bi léegi mu ne fa axada minhu miftaax al-Kaaba fa futihat wala nañ taxaw tuuti pour succession pour succession des choses nañu jël fi ñu yemoon kon mooy riwaay imaam ibn Isxaaq bi te dinañ def taxriijam insha allah léegi kon lii mu tënk nii ne mu dëgg mu ne mu jël mu woolu Seydina Usmaan ibn Talha fa axada mu miftaaxal kaaba nan la ko defee mu woolu ko mu ñëw rek mu jël caabi ju noonu la demee non comme niñ la ko waxee léegi da koo digaloon ne ko demal nga indil ma caabi ji ndax yoru ko woon ndax moom Medina ne woon tuubi woon na dem xam nga ne mos ba muy dem di tuubi waa Quraysh duñ ko bàyyee caabi ji waa waa këram waaw loolu suite bi imaam Abdurrazzaq rahmatullah alayhi moo ko solo moo ñu koy nettali naka noonu imaam at-Tabarani ci mursalu imaam az-Zuhri wa qad alimna ma fi marasile xam nañ li nekk ci ay mursalam ci mursal imaam az-Zuhri mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li Usmaan yawm al-fath moom imaam az-Zuhri mooy dangay gis ructure bu rëy bi ngandum rupture la mooy xadis bu yorul këne mais euh, day nekk loo xam ne finalement day nekk xasanun li li li li li li li shawaahide waaw ndax càllale yu bari yim ñëw yeneen yuy nettali lii mais sinon bu doon lii rek la mooy gis nga inqitaa bu rëy bi imaam az-Zuhri moo ko nettali te fekkewuloon mbiri mooy moom du du sax du du du du saxaaba te bokkul sax ci taalibee saxaaba yi gën a mag mais en plus mooy mursalu imaam zuhri yi boroom xam-xam yi waxoon nañ li gën dëgër dañ ciy ndànku waaw kon mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala salaam dafa wax Seydina Usmaan ibn Talha keroog bisu fatxu Makka mu ne ko ittini bi miftaaxil Kaaba ba lii gis nañ ko léegi ci xadiisu saxiixayni bi bu Seydina Abdullah ibn Umar loolu waaw mu ne ko andil ma li nga xam ne mooy caabi Kaaba ji mu ne fa abtaa alayhi wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yantadiru bi mu demee pour jëli caabi ji nag yonent bi aleyhi salaatu toogul yàgg mais gisuñu Seydina Usmaan ibn Talha ñëwaat mais mu dem yàgg daal ca ca fam dem ngir jëli caabi ji waaw mu ne après yonent bi aleyhi salaatu salaam ne mais maa yaxbisu muy laajte mais Usmaan moom lu ko téye boobu ba léegi ba mu demee ba léegi maa ngi taxaw maa ngi koy xaar gisaguma ko mu ne fa saa ilayhi rajul am benn waay bu dox dem ci moom dem seeti dem fekk ko fam ne mu dem nee na wa ja'alat al mar'atu allati 'indaha al miftaahu wa hiya ummu Uthman wasmuha Sulaafatu bint Sa'd Sa'id Sulaafatu bint Sa'id taqul in akhadahu minkum la yu'tikumuhu abada waa ji dem ngir ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam koy xaar boobu ba mu dem nee maa maa ba ma demee maa ngi fekk benn femme benn jigéen am mère la boo xam ne euh, <laughs> ndeke yaayam la woon yaayu Usmaan la yaayu Seydina Usmaan ibn Talha yaayam la demoon ci moom comme que ma yoroon caabi ji yaay jee ko yoroon ngir ne ko jox ma caabi ji ndax yonent mi alayhi salaam soxla waaye yaay ji bañ looloo tax mu yàgg yaay jee ne ko du ma la ko jox caabi ji du ma la ko jox parce nee na waa ji nee na ba ma demee maa ngi fekk ndaw sa yaay ji naan ko te nee na sulaafatu tuddoon sulaafatu bintu Sa'id la ndaw soosu tuddoon mu ngi naan Usmaan in axadahu minkum wat naa ne gis nga bu ngeen di xoolee ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad ndax moom gëm ko woon looloo tax muy temps yi moom tuugul bés bu ko jëlee ci yéen laa yu'tikumu abadan bés bu ngeen ko joxee caabi yi yéen waa bani ta waa yéen waa bani talxa bu ngeen bu ngeen fi xoolee ba jox ko caabi yi na leen yii na leen ne dootu ngeen ci jox dootu leen ko jox ba faw falam yazal biha xatta antotil miftaax Seydina Usmaan dañul naan ko way yaay jox ma kii bi rek mu naan ko déet duma la ko jox ndax bu ma leen ko joxee bu ngeen ko ko joxee dootuñu ci jot ñu ko joxati ba faw xam nga lu affaire prestige la ndax Quraysh ak ku nekk liñ doon liggéey ci Kaaba ji ak li nga li nga xam ne yaa ko yoroon waxoon nañ la waa Banu Haashim ñoo yoroon as-siqaaya mooy di jox ndox ñi nit ñi di naan zam ak yooyu wa kaana bayna yaday al abbas ibn abdil muttalib seydna al abbas ibn abdil moo ko yoroon léegi alhamdulillah ñii nag ñoo yoroon li jëm ci wàll caabi ji caabi kaaba ji solal kaaba ji ay yére yooyu ah surtout caabi kaabi gi ñi nga xam kaaba gi ñi nga xam ne ñoo koy ubbi loolu moom bés bu ngeen ko ko joxee dootu ngeen ci jot ba faw Seydina Usmaan ibn Talha naan ko way yaay jox ma rekk mu ne fa di naan ko diit ba waa ji ñëw nee na foofu noonu laa fekkee ñu nekk mu naan ko jox ma mu naan ko duma leen ko jox ndax bu la bu ngeen ko ko joxee dootu leen ko delloo ba faw nee na daal dañul di nekk ak moom di naxtaan ak moom ba yaay ji daal di koy jox caaba ji jënd caabi ji fa jaa bihi fa fata bi léegi nag mu ñëw indi caabi ji jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy ubbi summa daxalal bayta ginnaaw gi mu dugg nag ci kaaba gi kon lii mooy li imaam euh, riwaay imaam ibn Sa'd bi di mu tënk noonu ne rek euh, daa Usmaan ibn Talha fa lamma qadaa tawaafa bi yonent bi alayhi salaatu salaam pare tawaafam bi dafa wax Seydina Uthman ibn Talha indi fa axada minhu miftaax woo ko jël caabi ji ci moom mooy mbir mi ñii la demee Seydina Uthman yoru ko woon ndax ma dafa tuuboon dem Medina yaaya ma ko yoroon waaw mu dem ngir jëli ko ci moom yaay ji di bañ ba ni muy naxtaaneek moom ba mujj daal di koy jox mu daal di koy ñëw indi riwaay imaam ibn bi mu ne fa axada minhu miftaaxal kaaba fa futihat lahu ñu ubbil ko ko fa daxalaha yonent mi aleyhi daal di dugg ba muy dugg nag kon wax naa liñ la ne kañ leen gudd dugg mooy laata muy dugg yàlla yi newoon foofu yëpp dañ koo dindi waaw comme li imaam yow Abdullah ibn Abbas wax léegi yonent mi aleyhi dafa bañ ne du dugg ci biir lu dul ñu génne yàllaay caaxaan yi ci biir yi ci biir ñu génn leen ba gis suurat Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaïl am na sax riwaay yu naan Maryam ak Seydina Isa tamit dessiné woon lañ leen fa yenn yi dañ leen a woon mu digal moom alayhi salaatu wassalaam Seydina Umar ibn al mu daal di koy far Seydina Umar ibn al-Khattab daal di tooyal am morceau di ki di ko di ko di ko effacé di fomp li nga xam ne dessin yi fa defoon. mooy yi nga xam ne ay dessin la ni ñi nga xam ne nag doonu ñoon ay dessin kii la ñoon lañ génne ñu daal di leen waddal daal di leen yàq waaw léegi noonu la demee woon kon noonu la kon noonu ko yonent bi aleyhi salaatu salaam noonu lañu génnee li nga xamante ne nii mooy mbir yépp biñ ko génnee nag moom nag ci la door dugg nag ci biir moom aleyhi salaatu wassalaam léegi ba mu fa duggee riwaay imaam ibn Isaaq bi bu sayyidatu Safiya bint Shayba radiyallahu anha mu ne fa daxalaha mu ne fa daxalaha mu dugg fa fa wajada fiiha xamaamatun min iidaan malgré noonu am na benn lenn lu desoon ndax bi mu duggee dafa fekk benn picc moo xam ne ci garabu tàndarma yi yu gudd yooyu aydaan mooy eh, pluriel u aydaana aydaana mooy am naxlatu tawila mooy garabu tàndarma gudd boobu léegi nag ci bant boobu lañ defare lañ yatt benn benn ab pigeon waaw am am am am xati aw xati boo xam ne ci bant la woon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne fa kasaraha bi yadihi thumma tarahaha mu dal di koy damm ci loxoom daal di koy sànni léegi ba mu fa duggee nag ba mu fa duggee lan la yonent bi alayhi salaatu salaam def ci biir bi muy dugg premièrement ñan la àndal ci biir Seydina Abdullah ibn Umar nee na radiyallahu ta'ala anhu duggee ci biir moom aleyhi salaatu wassalaam waxoon na la ci riwaayaam bi fa daxala rasulullah bañ ko ëndee kon fa amara hu an yatiya bi miftaaxil bayt ci riwaa imaam ibnu eh, abbas bi nekk ci eh, ibnu umar radiyallahu anhuma te nekk ci saxiixayni mu ne yonent ma lay saar saam daal di woon digal kat seydina usmaan moo ndil ko caabi gi ba mu ko ëndee mu ne fa daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñan la àndaloon wa ma'ahu Usaama ibn Zayd wa Bilaal wa Usmaan ibn Talha nee na mu daldi dugg ci biir mu daldi dugg ci biir moom mi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam kan la àndaloon ashraafu Quraysh ah non kan la aleyhi salaatu wasalaam àndaloon keroog bi muy dugg ci kaaba gi ponkali Quraysh yi ah kallaa déedéet summa daxala seydna Abdullah ibn Umar mi nga xam ne da ko doon ci lépp di ko xool moom aleyhi salaatu wasalaam ci ay defam mais <laughs> ñépp mënuñoo dugg léegi ñii la àndal wa ma'ahu Usaama ibn Zayd seydna Usaama ibn Zayd miñ la wax sànk al-Hibb ibn al mi mu supporté wa wa Bilaal nag Seydina Bilaal al-Qurashi mawlaahum Seydina Bilaal wa Usmaan ibn Talha ñoom ñetti ñii ñoo dugg ci Kaaba gi ànd ak alayhi salaatu wassalaam Seydina Usaama Seydina Bilaal ak Seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu anil jamii' léegi est-ce que Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dugg rek génnaat déet mu ne fa makatha fiihi nahaaran tawiilan mais bi mu duggee ci biir mais ci biti nag seen mu ngi fees dell ci mooy gis nga ñu jóge ñi ñu jóge woon Médina dam na douze lañ la waxoon douze mille personnes ñu jóge woon Médina douze mille personnes yooyu noonu ñoom ñépp ak waa Quraysh ñi ci tuub ak ñeneen ñi jóge ci yeneen ñëw ñu ngi fees dell ci biti Kaaba ngi wër ko fees dell yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci biir ànd ak Seydina Bilaal Seydina Usaama ak Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anil jamii Seydina Abdullah ibn Umar nee na fa makatha fiihaa nahaaran tawiila mais ba mu fa duggee nag moom alayhi salaatu wassalaam mu yàgg fa nahaaran bëccëg tawiilan bu gudd mooy ne dugg fa ay deux minutes cinq minutes quinze minutes trente minutes de non daf fa yàgg summa xaraja fastabaqa an-naas nee na bi mu génnee nag dafa ubbi bunt bi génn rek moom alayhi salaatu wassalaam nag nit ñi njëkkante ji jëm ci ci moom fa kaana Abdullahi ibn Umar awwala man daxal mooy dafa génn rek nit ñi commencé di dugg ci biir di dugg ci kaaba bi bu xool yonent bi alayhi salaatu wassalaam bon nan la def ci biir ak nan la demee Seydina Abdullah ibn Umar al Athari mi nga xam ne moom moom moom moom da cee am da cee da cee ràññeeku ci le fait que lu yonent bi alayhi salaam def foo jaar dina ko def waaw ak lu mu yàkkamti yàkkamti ak lu situation bi périlleuse périlleuse nee na fa kaana Abdullah ibn Umar awwala man daxal Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mooy ki njëkk a dugg ci biir kaaba ji bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam génnee fa wajada bilaalan waraa al baabi mu ngi fekk seydina bilaal ibn rabaah radiyallahu ci ginnaaw juste ci ginnaaw bunt bi qaa'iman mu ngi taxaw seydina abdullah ibn umar moom lenn yiy ko allah allah allah allah lenn yiy ko ay dugg ci kaaba gi fii damaa ngi fiy dóor a dugg ndax ba muy nekk Quraysh moom gone la woon xaaju la bokk ci ñuy dugg ci kaaba gi mënoon na ni lii nga xam ne mais fi mu toll suñu peuple yéeg même avant l'islam ak yooyu ma dugg fa nekku fa di contempler naan waaye yow lii di moom di profiter ngir xool déedéet loolu soxlaawu ay faire du tourisme ordinaire ça ne concerne ça les intéressait pas ñoom lépp loo xam ne lu utile la def loo xam ne dina leen yokk ci seen dëppoo ak jëfi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar aka neexoon aka neexoon lawlaa lawlaa ñun ñu doon defe ñu doon xalaate comme nii folklore beeg nit ñi bari nañoo kaaba gi ni mu imposant hëy bëggeeg ak noo loolu lépp non fa dax fa kaana abdullah ibnu umara awwala man dax mooy ki njëkk a dugg fa wajada bilaalan waraa albaabi qaa'ima mu fekk seydinaa bilaal radiyallahu anhu taxaw ci ginnaaw bunt bi lan la def fa sa'alahu mu laaj ko lan mooy laaj bi lan mooy laaj bi ayna salla rasulullah sallallahu alayhi wa ndax xam nañ ni mu yàgg nii xanaa kay yonent bi alayhi salaatu salaam le fait que mu yàgg fi war na fee julli mu dugg rek laaj ko ne ko ayna ana fan yow Bilaal salla la julli la julli ana fan la julli fan la doon fan ban bërëb la taxaw julli fa rasulullah ndaw yàlla li fii ci biir Kaaba waaw mu ne fa ashaara lahu ila almakaani alladi salla fii Seydina daal li koy joxoñ na ko feenee la taxaw julli fee la yonent bi alei satu salaam fee la julli ci biir kaaba gi Abdullah Seydina Abdullah ibn Umar bi muy nettali mbir mi mu ne ndax mu dem ci saase Allahu akbar Allahu akbar mu daldi dem ci saase daldi julli foofu mais nee na man li ma fàtte dafa am loo xam ne nag man Abdullah ibn Umar dama koo fàtte oh aka neexoon ma mënoon ko dab dabaatal waaye c'était trop tard bi muy nettali yi mu ne fa na siitu an as'alahu kam salla sajda mu ne waaye nag li ma fàttee laaj Seydina Bilaal moom mi nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Usaama ak Seydina moom laa njëkk a dajeel te tamit loolu lu am solo la mooy <laughs> comme que Seydina Bilaal radiyallahu moom yonent bi alayhi salaatu salaam moom lu dénkoon li li nga xam ne moo doon qurratu aynin bu ci doon dugg liñ ciy dugge moom la ko dénkoon mooy as-salaa wa ju'ilat ay ayni fi as-salaa comme li mu wax moom alayhi salaatu wassalaam te def nañu lii dalal sama bët di dalal sama xol di ko seral te di ko seddal ci biir julli lañ ko def ci biir julli lañu def loolu waaw te julli sur farata yee tax ñuy wax noonu da koy ubbi te loolu la dénkoon naa Bilaal nga xam ne moo doon toppatoo waxtu yi xam leen ndax noddukat mu xam waxtu yi ngir mu bañ a dogloo nit ñi heure bu dog jotul wala mu leen di woorloo jamono joo xam ne woor jotagul wala mu leen di julliloo heure boo xam ne waxtu yi jotagul il faut mu xam ko nekk koo xam ne day nekk xabirun bil awqaat ku xam waxtu yi léegi mu ne man bi nga xam ne ci laa gis mooy laaj bi mu laaj Seydina Bilaal même nga ne peut-être que moom la njëkk a parce que dani bi mu duggee rek moom la fekk wara albaa bi loolu benn la mais mën na nekk ne moom comme que mooy toppatoo yooyu ci alayhi salaatu salaam laaj ku mel noonu amaana moo ci gën bàyyi attention ngir seetlu loolu léegi mu ne nag mu bi mu ma joxoñee ne ma fee la jullee mais nag sauf que dama ko fàttee laaj kam salla sajda ñaata ràkk la julli loolu laa ko fàttee laaj maam mi nettali lii malatul woon a gis Seydina Bilaal wala Seydina Bilaal génn na àddina waaw ndax Seydina Bilaal xam nga après radiyallahu Shaam la ne woon foofu la génn àddina dafa ñaanoon Seydina Siddiq ne ko ngir mu dem Shaam waaw ngir daal manula nekkati di noddu loolu day nekk loo xam ne dootu ko man mais li mu bëgg daal mu jox ko diggal mu génn daal di dem Sham fële ca siri gu rëy ga ca jihaad ya ñu ànd ak ñoom Seydina Abu Ubayda Amir ibn Amir ibn al-Jarrah ak ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ñoom Seydina saxaaba yoo yële radiyallahu ta'ala anil jami' nga xam ne ñoom la ñoom la seen alxaaris ibn bil alxaaris ibn hisham magu abu jahlin bi doon doon doon doon ñee keroog li ñuy gis tarjamaam mu naan ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ba muy génn keroog Makka di dem ànd ak njabootam ngir dem gaa yi naan éy way jële alxaaris ibn hisham kilifa gu toll yow nooy génn Makka di dem mbuub njabootam yépp ne Sham la jëm mu ne gis nga ña fa ne rawe nañ ñu loo xam ne bu Makka gii buñ sopp bu bu yàlla defoon Makka ña fa nekk di jihaad ci yoonu yàlla rawe nañ ñu loo xam ne gis nga Makka gi montagne yi ko wër ni ñu feese bu leen suñu borom daldi woon soppi def leen or ñu koy dépenser fi yoonu yàlla sax du ñu dab ñooñu kon nag man nag loolu nag lañu am nag falaa jëm waaw mooy ñoom Seydina Bilaal ñii la doon ñee waaw ñoom ñi ne woon sur le terrain bokk ñoom gaa yi nga xam ne dañuy toog ci canapé yu nooy ba pare jàpp ne maqaama bu ne ñu wootewu ko waaw loolu moom sori yoon nañ loolu ñoom ñu doon nee nag Seydina Bilaal ñii ci la bokkoon ba mu demee foofu Seydina Abdullah ibn Umar entre Makka Medina demoon na tamit Azribijaan demoon na fële ca seddaay ba ca côté Buxaara foofu fële waaw yii ca xare ya moom it demoon na mais bokkuñu gis nga li nga xam ne noonu la wutee fi ñu nekkoon mooy léegi pour soit Seydina Bilaal fekkoon na mu gaañu waaw wala rek mënatu ko woon a jote mënatu ko woon a gis ba laajaat ko affaire bi ñaata la yonent bi alayhi salaatu salaam julli loolu la Seydina euh, kii wax Sey riwaay Seydina Abdullah ibn Umar bi nga xamante nii imaam al yi moom moo ko solo rahmatullah alayhi léegi loolu mooy dana dafay julli léegi nag nañ xool riwaayu imaam imaam ibn Abbaas bi ñu la tuddaloon sànk na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam summa daxala bayta ginnaaw gi mu dugg ci kaaba gi fa kabbara fii nawaaxil bayt mooy mooy biñ la waxoon sànk ne dafa dugg eh, dafa bañoon ne du fi dugg fekk ubbi li nga xam fekk euh, lan dafa bañoon ne du fi dugg fekk génnewuñu wuñu yi nekk ci biir moom alayhi salaatu wassalaam gaa yi daal di koy génne après ci la dóora dugg ba génne li nga xam ne mooy euh, kiiw Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaïl yañ leen nataaloon yañ leen defaroon statue ya lañ leen defaroon foofu noonu euh, Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu taala anhu euh, dafa nettali loo xam ne nag lu wuteeg lii la waaw ma ma lu wuteeg la ma ne la wuteeg këne daf julli foofu xam nga fii Seydina Abdullah Bilaal bi ma ko laajee ayna salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ah, daf ma Seydina Bilaal daf ma joxoñ ne ma fee waaw ne ma fee la sauf ma dem mais li ma ko fàtte woon laaj mooy euh, mooy ñaata ràkk la fa julli euh, kantaa seydna abdullah ibn euh, abbas radiyallahu anhu moom xoolal li mu wax ci xadiisam bi nga xam ne mu ngi ci saxiix yi ba kon ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ne laqad alimu mastaqsama biha qat laqad alimu dëgg-dëgg waa Makka xam nañu ne qaatalahumullah yàlla na leen buur yàlla rëbb rek mooy ñi def lii mooy ci Quraysh yi nga xam ne ñoom ñoo jël ñaari sang yu baax yi moo tax ci riwaay ma Ibn Sa'd bi dane dane xoolal leen xool leen rek <laughs> wala ne wala riwaay imaam Muusa ibn Uqba xoolal ñi nga xam ne noonu lañ def sheyxanaa mooy ñi nga xam ne suñuy she suñuy sëriñ lañu suñuy kilifa lañ di Seydina Ibrahim ak doom di Seydina Ismaayil alayhim salaatu wassalaam mu ne xoolal lañ leen di kii rek ñi nga xam ne noonu lañ leen di représenter te leer leen ne ma suñoo def lii te leer na leen ne ma suñoo def lii léegi Seydina Abdullah ibn Abbas kon buñ ñëwee bi mu waxee bi mu waxee loolu pare mu ne mu ne summa daxala al bayta fa kabbara fi nawaaxil bayt mu ne yeneen ci lay saar ginnaaw gi mu daal di dugg ci li nga xam ne ah, mooy ci biir kaaba bi fa kabbara fi nawaaxil bayti wa xaraja walam yusalli fii mu ne ginnaaw bi mu kàbbaaree bi mu duggee ci kii bi fa kabbara mu kàbbaar fii nawaaxil bayt ci côté mooy ci eh, mooy côté kaaba bi fu nekk mu dem mu daal di kàbbaar kàbbaar kàbbaar fu nekk bu ñëwee ba foofu kàbbaar waaye mu ne waxaraja ginnaaw bi mu génn walla mu yusalli fii waaye nag julliwu fa waaye julliwu fa ah, ah, waaw problème nag waaye la gis nga li li ma lay wax ne la li ma la doon wax ne ibn Seydina Euh, nu mu tudd Ibn Abbas dafa solo lu wuteeg lii léegi wax ji mooy ñaar yi nan lañ leen di boole ah nan lañ leen di boole Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu nee na moo tax am na ci riwaay bi nekk ci kitaabul xaj ji moo gën a leer sax bi bi bi imaamul Buxaari yi indi ci sax ci kitaabul maghazi ndax kitaabul maghazi dana dama dugg rek laaj ko Seydina Bilaal ne ko ayna salla rasulullah waaye ci riwaay bi nga xamante ne nii beneen càllale la bu bokkul ak bii ndax ñaari càllale yi bokkul bu dee ci kitaabul maghazi xool foofu ci imaam al-Layth la jóge waaw waaw dane ah, moom allay xaddatani yunus ah, ndax fii nii bu ci kii bi imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dañ naan da koo soloo taxliqan waaye nag jokkale na ko ci kitaabul jihaad kitaabul jihaad foofu noonu daal dinay jokkale mbir mi ba ci imaam al-Layth après mu wa haddathani Yunus mu Yunus ibn Yazid mu ne Yunus ibn Yazid al-Ayli moo ko nettali moom imaam al te ñoom ay ay ay mbokk taalibe lañu woon te ay imaam al ak imaam Yunus ibn Yazid nii ay mbokk taalibe lañu woon te ay imaam al ci mbokk taalibe la jël mu ne akhbarani Nafi' ki ma nettali mooy sama sëriñ Nafi' te sëriñu imaam al-Layth la woon en même temps an Abdullah ibn Umar mu jële Seydina Abdullah ibn Umar mu nettali kantaa nag ci kitaabul xaj ci kitaabul xaj foofu imaamul Buxaari ci imaam al-Layth la jóge de dane xaddatanaa Qutayba xaddatanaa nettali lañu Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'id al-Baghlani radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne xaddatanaa nettali lañu al-Layth imaam al-Layth ibn Sa'id an ibn Shihab ci imam ibn Shihab la jële mooy ci sëriñam la jële mais jëlewul ci mbokku taalibeem bii moo gina a waaw isnaadun aali mooy lii bii moo gën a bële naazil la ndax imam al-Layth dafa jële ci mbokku taalibeem alors que bii mooy mbokku taalibeem bi mu jële sëriñ bi mu jële sëriñam la en même temps ñépp mais daf ko par intermédiaire am mbokku taalibeem muy imam Yunus ibn moom mu jële ci Naafi' kanta ah, euh, nettali bi nekk nag ci ci ci kitaabul hajji foofu moom dane Qutayba ibn Sa'id imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu Qutayba Qutayba ibn Sa'id li doomi ko ñuy wax Sa'id qaala mu ne haddathana nettali nañu al-Layth di imaam al-Layth ibn Sa'd an ibn Shihab mu jëlee nag tey cette fois fii ci seen sëriñ moom ak yas Yunus ibn Yazid seen sëriñ ak ñoom imaam Maalik di imaam ibn Shihab ci la ko jëlee Al-Layth ibn Sa'd an ibn Shihab mu jëlee ci imaam ibn Shihab an Salim tey bii jëlewul ci Naafi' waaye mu ngi ko jëlee ci yan ci doomu Abdullah ibn Abba ah, ibn Umar an abiihi Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an ali Umar ci kooku la ko jële mooy ci doom ji kële jële ko ci sëriñam waaye Naafi' nag Naafi' moom moo gën a dëgër Saalim waaw Naafi' moom dafa nekkoon koo xam ne jaam la boo xam ne Abdullah ibn Umar moo ko libéré radiyallahu anhuma Saalim doomam la doomu Abdullah ibn Umar waaye ki nga xam ne moo gën a dëgër ci Abdullah ibn Umar mooy Seydina Naafi' nga xam ne càllale bi gën a bi imaam al Buxaari doon wax ah, mooy ah, ah, mooy càllale zahabi bi nga xam ne en la moo gën a dëgër ci imaamul Buxaari mooy lan xadiis boo xam ne rawaahu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati moom mu jële ci kan mu jële ci Naafi' mu jële ci imaam Naafi' bi mawla ibn Umar mu jële ci sëriñam di mawla Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu imaam al-Bukhari pour moom loolu mooy al al al li nga xam ne mooy caalale bi nga xam ne mooy en noor bi dina dëgër am na yeneen ku nekk boroom xam-xam yi loolu boo demee ci téere yi toppatoo wàllu mustalahul hadith dañ ci attardé wu di ko yaatal bu baax voilà kon nag bii nag ci kitaabul xaj ci seydinaa saalim lañ ko la ko imaam ibn shihaab moo ko jële ci saalim di doomi seydinaa abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu ne annahu qaal tam moom laal ne moo gën a leer bële ndax bee dane rek damaa dugg rek ne seydinaa bilaal fan la yonent mi alayhi salaam julli déglul fii nag dane daxala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa wa usaamatu ibn zayd wa fa aghlaqu alayhim fa lamma fataxu kuntu awwala man walaja fa laqiitu bilaalan fa sa'altuhu hal salla fiihi rasuulullah wa sallallahu alayhi wa sallam qaala na'am bayna al-amuudayni al-yamaniyayni Allah lii moo gën a leer noonu déglul mu ne daxala rasuulullah sayyidina Abdullah ibn Umar nettali doom ji Saalim ne ko eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dugg ci baytu bi mooy ci biir kaaba bi mooy lu ñuul loolu lool ci biir ci biir waaw xam nga am na bunt ñu ubbi bunt bi wax nañ la sànk ni ñu jëlee caabi mu dugg ci biir huwa moom wa Usaamatu ibn Zayd ànd ak Seydina Usaama ibn Zayd wa Bilaalu nag Seydina Bilaal wa Usmaanu Seydina Usmaan ibn Talha fa aghlaqu alayhim bi ñu duggee nag ñu daal tëj bunt bi dañoo dugg tëj nit ñu bari mooy ñoom Seydina Siddiq Seydina Omar Seydina Ali Seydina Uthman Seydina ñépp ñi ci des ñépp mooy ak waa Makka mooy douze mille personnes yi jógewoon Medina yeneen saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñoo tuub ñoom Abu Seydina Abu Sufyaan mi tuub léegi ñoom ñoo ñépp ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi xaar ma ne saa saam dugg ak ñoom Seydina Abdullah ibn Umar bien sûr muy nettali mbir nee na bi duggee tëj ñeent lañ képp ci biir nee na fa lamma fataxu bi nga xam ne nag ci lañ après ñu ubbi kuntu awwala man wale man maay ki njëkk dugg yonent bi alayhi salaatu salaam naka la ubbi bunt bi maay ki njëkk a dugg mu ne fa laqiitu man Abdullah ibn Umar ma dajeeg Bilaal fa sa'altu ma dajeeg Seydina Bilaal fan la dajeeg moom ci riwaaye bari nee na ci derrière porte Kaaba ji boo ubbee rek dugg maa ko fekk ci juste ci derrière fa saaltu ma ne ko fii nee ma laaj ko hal salla fiihi rasulullah ma ne ko eh, est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, daf fi julli ah est-ce fi julli qaala naam Seydina Bilaal ne ma wow aha kay baynal amudaynil yamaniyayn diggante ñaari poto yële féete ci kojug Yaman ndax Kaaba gi dafa am ay côté euh, côté Sham Yaman booy booy côté yi te quatre ñaari gis ci ñaari point euh, poto yële féete kojug Yaman fee mun na ko foofu la julli kon fii moo gën leer hein voilà léegi nag léegi mu ngo mu ngo waaye waaye am na beneen affaire mooy kon Seydina Abdullah ibn Abbas moom nag dafa soloo kon gis nañ ne dane fa kabbara fii nawaaxi fii nawaaxil bayt wala xaraja walam yusalli fii mu daldi kàbbaar ci côté koy kaaba gi fu ne waaye mu génn te julliwul waaye dafa solo benn affaire ci yoonu imaam Ibn Awn an Naafi' mu jële ci imaam Naafi' mooy menn niñ la wax sànk eh, këne ci riwaaya boobu wa ma'ahu al-Fadl ibn Abbas wa Usaama wa Bilaal wa Usmaan kenn yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dugg foofu Seydina al-Fadl ibn Abbas di doomu al-Abbas ju mag ji ibn Abdul Muttalib laa doon ak Usaama ibn Zayd ak Bilaal ak Usmaan moom ñoom fii imaam al al al kii al an-Nasaa'i ci yoonam bii moom dafa yokk kan al-Fadl ibn Abbas kanta imaam Ahmad moom dafa soloo ci xadis boo xam ne mu ko jële ci imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne xaddatani axi al-Fadl wa kaana ma'ahu xiina daxalaha mu ne nettali na ma sama frère al-Fadl ibn Abbaas te àndoon naa yonent bi alayhi salaatu wa muy dugg ci Kaaba bi nga ne kon kon yow ëppoon nañ ñël ñu la waaw loolu de la riwaaye bii di wane même bu dee ne ci riwaaye imaam muslim wax nañ imaam muslim solono moo ma la nekk imaam muslim riwaaye say eh, bii nii ba mu ko solowee moom bu seydna abdullah ibn umar bi hmm, radiyallahu taala anhu dane dane wa huwa bi mu cité ne yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abdullah ibn Umar wa Usaama ibn Zayd wa Bilaal wa Usmaan mun a ñoom ñii bi nga xamante nii euh, moom ci la jël ñoom ci lañ dugg ñoom ñii Seydina yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Usaama Seydina Bilaal Seydina Usmaan imaam muslim da cee yokk ci riwaayam boobu mooy du moo ci yokk mais Seydina Saalim mu jële ci bàyyam walam yad yadxulha ma'ahum ahad ñetti ñii ma lim amul keneen ku ci dugg ànd ak ñoom waaye dañ naan liñ leen di boole amaana Seydina Abdullah ibn Umar gisuloon al bi muy ànd ak moom ndax imaam ahmad soloona na ko noon imaam an-Nasaa'i këne al Fadl ibn Abbaas hmm, àndoon na ci àndoon na ci léegi léegi nag Seydina al Fadl moom lan la wax annahu lam yusalli fil Kaaba moom bu wax mais lii lépp imaam Abdullah ibn Abbaas moo ko nettali moom fekkewu par intermédiaire la ko nettali mu ne xaddatani euh, axil fadl sama frère al fadl ibn abbas ci xadiis boo xam ne imaam ahmad moo ko solo radiyallahu anhu mu ne seydina abdullah ibn abbas dane nettali na ma sama frère al fadl te àndoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu duggee ci biir kaaba gi am na hu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam kër dëgg dëgg moom lam yusalli fil kaaba julliwul ci biir kaaba gi waaw léegi ñaata version ko hein ñaar bii nee nañ julli nañ ci bii nee nañ julli wuñ ci Seydina Abdullah ibn Omar nee na man maa laaj Bilaal mi àndoon ak moom nee na nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam julliwul ci biir nee na julli na ci biir te fi mu jullee mooy bayna al amudayni al yamani diggante ñaari poto yi nga xam ne ñoo fote féete côté Yaman Seydina al Fadl ibn Abbas na Abdullah ibn Abbas nee na moo ma nettali moom julliwu te tamit dinañ gis ne riwaaye bëre riwaaye bi mu doon nettali ne julliwu ko boobu noonu da koo soloo tamit par intermédiaire ndax moom fekkewu ko woon alay moom seydna abdullah ibn abbas léegi nag léegi nag hein léegi nag mu des lan lañuy boolee wax yi julli na fa wala julliwu fa ana lan moo gën a dëgër naan la nag suñu wax ci jon la insha allah nag loolu lañuy lijjanti ci jataay bii di ñëw bu ñu ko lijjantee ba pare yonent ma lay sarsam génn na ba mu génnee ban discours la tenir foofale ak ban xutba lan la wax nit ñi loolu lépp nag insha allah lañuy gis ci jataay bii di ñëw wallahu taala am